wa fil baabil xaamisi wa samaaniin baabu hifzi sirr wa an abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma anna umar radiyallahu anhu hiina ta'ayyamat bintuhu hafsatu radiyallahu anha qaala laqiitu usmaan ibna affaan radiyallahu anhu fa'aradtu alayhi hafsata faqultu in shi'ta ankahtuka hafsata binta umar faqaala sa anduru fi amri fa labistu layaaliya summa laqiyani fa qaal qad bada lii allaa atazawwaja yawmi haadaa fa laqiitu abaa bakrin as-siddiiqa radiyallaahu anhu fa qultu in shi'ta ankahtuka hafsata binta umar fa samata abuu bakrin radiyallaahu anhu fa lam yarji' ilayya shay'an فكنت أوجد عليه مني على عثمان رضي الله عنهما فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال fa innahu lam yamna'nii an arji'a ilayka fiimaa 'aradta 'alayya illaa annii kuntu 'alimtu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakarahaa falam akun li-ufshiya sirra rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam walaw tarakahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laqabiltuhaa rawaahu al-Buxaari rahimahullah ta'ayyamat ay saarat bila zawj wa kaana zawjuha tuwuffiya radiyallahu anhu wajadat ghadibat kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy ñëw ci ñaareelu xadiis bi ginnaaw bi ñu ubbee bunt bi jotaay bi ñu génn muy chapitre garab numéro quatre-vingt-cinq ci premier kitaab muy kitaabul adab euh, muy téereb teggin yi buntu bii nag di juróom ñett fukkeel beeg juróom muy baabu hifz sirr di wax ci denc secret waaw wattu li nga xam ne secret la am mbuut muñ la déey wax la ko wala woo xam da ngaa waa ji mu wax la ko loolu nga denc ko gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn ginnaaw bi ñu gisee ni mu tàmbale woon alquran benn aaya bi indi woon gisoon nañ xadis numéro 685 bi mu ne woon waan abi sa'idin al-xudri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min asharri an-naasi 'inda allahi manzilatan yawma al-qiyaamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha subhaanallah waaw léegi tey mu indi ñaareelu xadis ba léegi ci buntu di denc sirru mbuut secret muy xadis numéro six cent quatre-vingt-six juróom benn téeméer ak juróom ñett ak juróom benn mu ne wa an abdillahi ibni mu ngi jële ci abdallah di doomi umar radiyallahu anhuma yal na boroom bi kontaan ci ñoom ñaar am na umara kene baayam di umar radiyallahu anhu hiina ta'ayyamat lan mooy ta ay yamat imaamu Nawawi ci suuf mu ne ta ay yamat ay saarat bila zawi mooy soxna soo xam ne dafa mujj amatul sox amatul borom kër amoon na borom kër mais amatu ko léeg-léeg nag lu bari dañ koy utiliser ci koo xam ne euh, borom këram dafa gaañu waaye du lool kese moo tax al imaam joxe fii lu lu large waaw loo xam ne dafa gën a yaar waaw ah moo tax al imaam Ibn Battal mu ne al arabu tutlaqu ala kulli kulli imra'atin la zawja laha wa kulli rajul wa kulli rajul wa la imra'ata laha ayyama ay ayyiman ayyiman waaw mooy al ayyimu waaw yi dañuy jooyal ci bépp jigéen boo xam ne amatul amoon na boroom kër amatu ko wala góor goo xam ne amoon na soxna amatu ko lañ koy woowe moo tax léegi yi dañ ko corriger ay dañ ko euh, def verbe ayyamat voilà mooy bi nga xam ne ci la nekk ki nga xamante ne nii amul woon li nga xam ne mooy amatul woon jëkkër waaw lu xewoon bu amatul woon jëkkër hein <laughs> loolu insha allah dinañ ci ñëw imaamu Nawawi sax wax na ko ci suuf bi mu ne ay saarat bila zawj wa kaana zawjuha tuwfiya ndax boroom këram kat moom sox doomam jooju doomam ji mooy kan mu ne hiina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu Hafsatu mooy Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma di eh, magu Seydina Abdallah ibn Umar bu jigéen waaw boroom këram nag moo doon Xunays eh, ibn Hudhafa voilà moom moo doon boroom këram as-Sahmi nekkoon frère ci saxaaba bu siiw bi eh, muy ki nga xamante ne ni mooy Abdallah ibn Hudhafa voilà as-Sahmi Xunays mi kii wam doon frère am la woon radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma voilà kon moom dafa génnoon àddina <clears throat> léegi kañ la génn àddina boroom xam-xam yi am nañu ne après Badar la génn àddina am ñu ne après Uhud waaw loolu boo demee ci surah yi dinañ dugg ci yooyu di ci yaatal mais ay wuute la ñii ne non après Uhud la ñii ne non après Badar la génnoon àddina ñii ne bi mu jógee Uhud dafa am ay blessure bi mu ñibbisee ci la génn àddina ñeneen ñi ne mukk déedéet déedéet non moom euh, euh, euh, kii la quoi fekke woon na Badar am ñu ne nag après Badar nag ci la génn àddina am ñu ne non noonu non non après kii la Uhud voilà <laughs> loolu ay wute la yoo xamante ne nii allahu taala alam jarul ñu ci guddal kon mu ne bi nga xam ne ci la génn àddina xiina ta ay yamat bi nga xam ne ci la nekk ay koo xam ne dafa ab ab jigéen bu ñàkk sox boroom këram mooy mooy sayyidatu Hafsa borom këram bi di Xunays daal di génn àddina léegi nag qaala sayyidina Umar nee na laqiitu Usmaana damaa daje sayyidina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu fa arabtu alayhi Hafsa ma daal di koy gaaral sama doom di nga xam ne léegi mooy amatul borom kër waaw mujj nekkaat célibataire <laughs> waaw mooy borom këram génn na àddina léegi moom sëyatul nee na ma dajeeg Seydina Usman daal di koy présenté daal di koy gaaral ngir mu denc ko fa qultu ma ne ko eh, in shi'ta boo bëggee de Usman ankahtuka Hafsata bint Umar boo bëggee ma dencal ma may la Hafsa di doomi Umar mii di wax ak yow <laughs> ah, mooy façon laaj ab laaj la voilà fa qaala Seydina Usman nee mu ne ma Usman ne ma radiyallahu anhu wa sa fi amri ne ko dinaa ci xool dinaa eh, examiner li proposition bi nga ma def dinaa ci xool après dinaa la dikkal waaw dinaa la defal retour dinaa la tontu mu ne fa labistu la yaaliya Seydina Umar radiyallahu anhu nee ma waaye ma toog ay guddi summa ginnaaw gi laqiya nii Usman dajeeg man radiyallahu anhu fa qaala mu ne ma qad bada lii an laa atazawwaja yawmi hada ne ko ah man de li feeñ ci man daal xool naa liñ ma doon wax settantal naa ko e, ba kii naa ko waaye daal li ma décidé daal li ma jàpp daal mooy ne li feeñ ci man te loolu laay doxe bu soobee yàlla mooy que jamono yi nekkuma kuy denc soxna daal waaw waaw kay parce que <laughs> Seydina tamit <laughs> Euh, ñenn ñi am nañu ne bon parce que moom itam da doon dóor a euh, soxnaam da doon dóor a génn àddina waaw te mooy Sayyidatu Ruqayya loolu moo tax ñenn ñi ne euh, loolu day dëgëral na kon après Badar parce que Sayyidatu Ruqayya bint Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam Sayyidna Usmaan a ko doon denc bi nga xam ne ci la badar di xew xare boobee ñuy génn di kari njëg bi Seydina Ousmane yonent bay saa moo ne ko yow bul dem toogal fi nga nekk sa côté soxna parce que dafa feebar biñ demee badar bay ñibbi si fekk na Sayyidatu Ruqayya génn na àddina radiyallahu anha moo tax ñenn ñi ne eh, lii wa gën a dëgër waaye ah, lii de ware ne loolu la ndax Seydina Ousmane taawee moom tamit célibataire la woon mooy amatul woon soxnaam mooy li day Sayyidatu Hafsa côté bee moom moo ko dal côté bee waaw sauf que bu boobaa mooy Seydina Usmaan la soxnaam gina njëkk gaa génn àddina muy Sayyidatu Ruqayya léegi bañ jógee Badar ci la kii génn àddina nag muy Xunays di borom këru Sayyidatu euh, Hafsa bint Umar radiyallahu anil jamii waaw xam nañu sëgëral loolu ne loolu moom day wane ne parce que Seydina Usmaan nii loolu la woon quoi voilà léegi bon wallahu taala alam bon yooyu guddee bi jaru ko quoi <laughs> waaw waaw kon nag <clears throat> ah, mu ne kon daal li ma gis mooy jamono yii daal nekkuma kuy denc soxna Seydina Omar nee na nag ah fa laqiitu Abaa Bakrin as-Siddiqi ma dajeek bi ma Seydina Omar joxee réponse boobu ma dajeek Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu dëggume fa qultu ma ne ko ah in shi'ta an tahtuka Hafsata bint Umar ma ne ko boo bëggee de ma denc ma mawe la Hafsa di doomi Omar mii di wax ak yow yow as-Siddiq radiyallahu anhu nee na kanta Seydina Abu Bakar moom fa samata Abu Bakr radiyallahu anhu radiyallahu anhu falam yarji ilayya shay'a Abu Bakar dama koo wax mu noppi waxu dara neewuma ma neewuma déet neewuma dinaa ci xool comme ni Seydina Usman wax moom dafa noppi rek <laughs> dégg na ma mu noppi waxut dara moo tax Seydina Omar nag ne fa kuntu awjad alayhi minni ala Usman <laughs> loolu nag moo tax Seydina Abu Bakar vraiment loolu mu def noonu man Usman sax laa ginoon a mën a euh, comprendre li mu li mu def moom xool na ci après jox na ma réponse am voilà mais Seydina Abu <laughs> moo tax mu ne aw wajadtu mooy xadittu waaw moom moom vraiment attitude bi Seydina Abu Bakar joxe woon xawoon naa ko ci mere quoi moom laa ginoon a mere sax que Usman parce que Ousmane moom bon c'est vrai na ma ay kii mais jox na ma réponse même bu dee réponse du réponse boobu laa bëggoon du tontu boobu laa bëggoon ndax dama ko bëggoon a may sama doom ji waaye tontu na ma mais Seydina Aboubacar waxuma dara <laughs> mooy ma <laughs> mbir mi daal ko Ousmane daal waaw moom danaa kuntu <laughs> ma nekkoon man Umaru radiyallahu anhu ah way awjada alayhi minni ala Usman fa labistu layaaliya nee na ma sax ay guddi ay guddi romb fi rek summa xatabaha an-nabi yonent may saat saam ñëw ci man daal di may wax ne daa bëggoon a denc sayyidatu Hafsa fa ankahtuha ca saasa ma may ko ko iya may ko yonent may saat saam waaye yu yow <laughs> lii wa gën ñi ma bëggoon lépp ya <laughs> nee na nag bi lool xewee ba maria ba yonent may saat salaam ñu may ko sayyidatu Hafsa radiyallahu anha fa laqiyani Abu Bakr Seydina Umar nee na Seydina Abu Bakr dajeeg man <laughs> fa qaala mu ne ma <laughs> la'allaka wajadta alayya hiina aradta alayya hassatan falam arji' ilayka shay'an <laughs> mu ne ma amaana de yow Umar xaw nga ma am mere de ah hiina bi nga xamante ne nii yow aradta ta ci ma gaaral alayya Hafsata sa doom ji di Hafsa radiyallahu anha falam arji' ilayka shay'an tontu ma la dara xam naa xaw nga ma cee mere de fa qultu na'am Seydina Umar nee na ma ne ko waaw waaw ah loolu moom mooy dëgg moom <laughs> moom xawoon naa la ci jàppal dara <laughs> waaw <laughs> loolu la de léegi nag eh, bi ma waxee lool xaala mu ne ma nag mu leeralal ma waaw. Seydina Siddiq léegi daal di koy leeral moo pourquoi ana lan eh, moo taxoon mu doxale ni mu doxale waaw lan moo taxoon mu doxale ni mu doxale waaw nga nee na wajatta <laughs> waaw wajatta ah eh? fala allaka wajatta moom laal imaamu Nawawi wax ci suuf wajatta ay ghadibta waaw mu ne léegi nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi ko leeral bi ne ko waaw mu ne ko fa innahu lam yamna'ni yëgal ne dara terew ma woon dara terew ma woon an arji'a ilayka ma tontu la benn kaddu bi ma ko proposé bi nga ma ko gaaralee sa sox sa doom ji radiyallahu anhuma fii maa arabta alayya delloo ma la dara te ma gaaraloon man as-siddiq illaa anni lu dul ne man kuntu dama nekkoon alimtu xamoon naa ne anna nabiyya ken yonent bi saa saam zakaraha waxoon na ma fekk wax na ma benn secret mooy dafa tudd luy wane ne dafa bëgg denc sa doom ji Hafsa bi ma ko waxee nag moom yonent bi saa laa téye falam akun man nag Abu Bakar nekkuma woon li ufsiya nekk koo xam ne di di di di wuññi di dévoiler sirras mbóotu sirra secret rasul rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waaye walaw bu doon yeneen bi alay saa salaam loolu abutiirul mooy dafa dem ba ci biir mu gis ne li gën mooy mu bañ koo denc la qabiltuha kononte kon bu ma yëgoon ne yeneen bi alay saa salaam ci kanam dencaatu ko ma dégg ko mu waxaat lu leer luy wane ne bëgg bàyyi na ngir bëgg a denc sox sa doom ji kononte kon man dinaa ko nangu la qabiltuha kononte kon dinaa ko nangu man Abu Bakr radiyallahu anhuma mu ne rawaawu xadiis bii de solo na ko al Buxaari al imaam eh, Abu Abdillah al Buxaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo est-ce que al imaam al Buxaari kese ko solo ñu la déedéet Serigne al imaamu Ahmad jiitu woon na ko ci waaye fekk na leen ci al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi al imaam al Buxaari rahimahullah dina ko ci bërëb yu bari. kitaabu nikah baabu man qaala laa nikaha illaa bi wali kitaabu nikah baabu tafsiri tarkil xutba alxutba waaye kitaabu nikah baabu ardil insaani ibnatahu aw uxtahu ala ahlil xayr voilà nañ jël bii téereb mariage buntu bi wax gaaral gi nit ki mën gaaral doomam wala sëram ci koo xam ne waa yiw lañ ku am yiw mu gis ne doomam ji ju jigéen ji ah na xool yoo xam ne jàpp na ne am nag baax gis na ñoo ak baax mu proposé ko est ce que mën na denc doomam wala sëram wala yooyu léegi mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah al-Imam al-Bukhari rahimahullah mu ne fi nettali ma Abdul Aziz ibn Abdillah mu ibn Yahya ibn Amr ah, ibn Uways ma al-Uwaysi wa Abul Qasim al-Aamiri al-Madani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd moo ko jëlee ci Ibrahim ibn Sa'd Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Ishaq al-Baghdadi az-Zuhri nekkoon sëtu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf radiyallahu an ali Awf an ali Abdirrahman an Salih ibn Kaysan moo ko jëlee ci Sayyidina Salih ibn Kaysan al-Madani Abu Muhammad ñi ne Abul Harith al-Ghifari mawlahum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 al-Adawiyu al-Madaniyu nekkoon doom Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma anil jamii annahu neena sami'a Abdallah ibn Umar kana dégg na Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma yuhaddithu anna Umar ibn al-Khattab hiina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunays ibn Hudhafa as-Sahmi gis nga fii la ko tudd waaw bi nga xam ne ci la doomam di jigéen ji di Hafsa di sama mag mooy magu Abdallah mi nettali mbir mi ne dafa dégg baayam di ko nettali waaw <laughs> que bi nga xam ne ci la grande sœur bi Hafsa bintu Umar di doomi Umar ci la nekkee ku ñàkk boroom këram tak boroom këram ja moo doon Xunays voilà ibn Hudhafa as-Sahmi loolu rek moo gën a siiw ni ñuy dapto turam Xunays am na yeneen mais euh, yooyu lii moo ci gën a siiw moo ci gën a dëgër euh, ibn Hudhafa nañ la mooy frère u Seydina Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi mi nga xam ne <laughs> léegi la dafa woon a rigolo des fois <laughs> moom jarot <laughs> ah ci xadiis yi ñoon ci imaam manoon na ci indi yooyu mais li li duuf li duuf ci nag bi euh, xajul ci cën bi voilà ak xadiis Seydina Ali bi bi muy wax euh, que kenn du topp benn njiit euh, waru topp njiit yi waaye ci loo xam ne nag du mooy yàlla bu dee mooy yàlla kenn du leen topp voilà dafa xaraam nga leen di topp mooy xadiisu Seydina Abu Sa'id bi muy wax ne moom mii abu moom daa nekkoon nit koo xam ne abdallah mooy frère xunays bi koo xam ne wa fii du'a ba quoi moom benn genre daa doon reetal la des fois yonent bay saa saam yónni ko sariya mu dem euh, euh, comme que moom la defoon mooy njiit bi mu ne leen taal leen ab taal ñu taal mu ne leen ayu dugg leen ci waaw gaa yi dem ba ciy dugg ma non non non damay kii rek après ñu dem wax ko yonent bi saa saa mu ne buñ ci duggoon duñ ci génn Seydina Ali ibn Abi Talib nettali na xadis ba mu ngi ci saxiix mais moom boobu waxul ne waa ji da doon farce de xam naa loolu beneen xew-xew lay doon nee na waajooju dafa meroon mer bu tar waaw mu ne ndax lu ma seen njiit bi yonent bi saa saa wax nee na ngeen topp ma di ma déglu ñu ne waaw mu ne aywa taal leen taal ñu mu dugg leen gaa yi dem bay dugg ñu ne eh, ñun dañoo ñëw ci yonent bi saa saa ngir daw safara kon nan la ñu ciy di diglee naan ñu dugg leen ci safara ñu ciy dugg après defuñu ko après entre temps mer di mu ne leen bàyyi leen ko quoi te gars yi sax de façon finalement bu ñu ko woon bëgg a def ñu ñëw wax ko rek bay sa sa mu ne leen bu ngeen ci duggoon dootu ngeen ci woon génn ba faw gis ngeen ak topp ci maaruf lay nekk kenn du topp nit ci loo xam ne dafa xaram waaw ku la ne kaay rey sa bopp voilà dama lay ixtibaar maay sëriñ bi maay xanaa du ma sa sëriñ ah demal taxaw fee fan ne ma fi TGV bi jaar train waaw terre bi bu ñëwee ba ji rek sànnil sa bopp ci suufu raay bi man maa la ko jox mooy ndigal li man man ay sëriñ bi ca ca ca doxal loolay tey doo ko def da naan ko defuma waaw da ngay bañ alko de ma naa alko yow kay li nga may diggal mooy alko yow da nga maa bëgg rek alko ma sànni sama bopp te suñu moroom ne bu leen sànni seen bopp ila tahluka waaw bu leen jël seen bopp di ko sànni ci ak ak ak ak ak ak nga yaay sama sëriñ bi ma war a ci loo xam mooy li may may ngërëmu yàlla yàlla tere lool nga ma koy digg du ma ko moo tax Ali radiyallahu anhu <laughs> <laughs> boobu nag ibn Hudhafa <laughs> moom mooy eh, eh, frère kii kon nga gis ne fii tudd na ne moom la moom mooy Xunays eh, mooy doon jëkkëram ji voilà bu Sayyidatu Hafsa radiyallahu anhuma wa kaana min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa tuufiya bil madina madina la génne àddina léegi wax nañ la sànq bi ñuy tàmbali am ñu ne après Badar am ñu ne mukk après Uhud la wallahu ta'ala a'lam ay zalika kaan léegi ba ni xadis bi jeexe jarul ñu ciy jaarat parce que dafa xaw a la ko al imam al hafiz al Bukhari yu rahimahullahu taala daal di soloowe ci buntu boobu léegi ginnaaw lii léegi lëkkaaleem ak li nga xamante ne mooy buntu bii ñu nekk muy baabu hifz sirr dañ naan lëkkaaleem leen na mooy li Seydina Abu Bakar def Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardaah dara terew ko tontu Seydina Omar ne ko waaw wala déet wala dinaa ci xool lu dul secret bu ko yonent bi alayhi salaam waxoon ndax mooy saahibu sirri rasuulillah yonent bi alayhi salaam li mu doon wax ak moom ci secret doon na ko wax ak benn saxaaba boo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax ne yonent bi alayhi salaam de da doon. wéet ak naa Abu Bakar mooy après gée quoi yu bari nee na léeg-léeg nag ma bokkoon ci ma ñëwoon fekk seen kii am na benn rewaay bu naan mais bu ñuy waxtaan léegi <coughs> damay nekk seen biir mais maa ngi mel ni benn zindi boobu maa ngi mel ni mooy benn euh, euh, esclave boobu nga xam ne déggul arab dañ koo jële fële indi ko ma nekk ci seen biir xam nga mu mel ni euh, man nii doolaa xaw ma ci tus lu dul kasumay laa ci dégg ñuy wax waaw kasumay képp bu dee ne euh, kasumay mooy euh, xaw ma nuyoo la xaw ma en tout cas tuddoon nañ ko bato xaw ma yu mel noonu kasumay daal loolu naa ko dégg ci joolaa mu ngi mel léegi yow nga jëloon ma indi ma biir Bignona foo xam ne ñoo xam ne ñoom dégguñu wolof man dégguma li ñuy wax dégguñu wolof te ñoom bon am nañ euh, léegi ñoom ñuy wax joolaa kese nga yóbbu ma bato saa yi gars yi yu leen neex man nañ ko wax man dara laa ci dul xam. Seydina Omar nag nee na Seydina yonent bi saa salaam bu doon wax ak waxtaan ak Seydina Abu Bakar ma ñëw fekke ko noonu waaye damay mel ni benn étranger boo xam ne dégguma arab seen biir <laughs> lii wax dara laa ci xamul dara dara dara dara dara <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax keroog bi muy gàddaay gis nga moom la àndal waaw siddiquhul mukabbaru iz qaala li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'ana allahu akbar kon léegi nag euh, <laughs> loolu nag mooy lëkkaale mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yonent bay saa saam da ko ci wax dara ci mbiru Sayyidatu Hafsa mii nga xam ne boroom këram yi génn na àddina ay daam jeex na yonent bay saa salaam wax ceeg Seydina Abu Bakar loo xam ne secret la tudd luy ware ne xemmem naa denc Sayyidin Sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu anil jami' Seydina Abu Bakar nag denc loolee waaw dañ ci daal leen ci affaire boobu moo tax bi ko Seydina Omar radiyallahu anhu proposé te yonent bay sa ah li mu bëgg wëyagul doxalagu ko lan la koy wax mu noppi <laughs> mais loolu mooy hifdu sirr waaw ah, lëkkaale mu bunt bi nit da ngay am nekk ah, bàmmeelu secret waaw ah, mais loolu dafa raar léegi de suñu jamono ji li gars yi naan xattaa mur yi sax dañuy nettali naan téléphone arabe ma ne déet da ngeen a yem arabe yi kese euh, euh, maanaam ngeen ko tuddee téléphone africain wala téléphone ñépp la <laughs> téléphone mondial voilà ñépp mën a nettali comme lantinoor moom daal lu toq ci seen nopp yi bala mu cee topp ñu gars yi gars yi nettali nañ ko waaw gars yi daa gis nga da ngay nekk cinquième étage waxtaan ak kenn benn affaire. wàcc jël ascenseur wala escalier yi wàcc booy wàcc sa suuf dégg waa suuf jël sa suuf di ko nettali tellement tellement dafa gaaw dafa gaaw ak léegi ak suñu réseaux sociaux yi ñu yor waaw benn xabaar du du yendu fan naan yendu <laughs> balaa ci gaa yi tas ko waaw amatul secret ñii moom di di di di di di nekk loo xam ne di di di di di yëdduwante ñii di eh, enregistré ngir bu ëllëgee bu làmbaay naree ñaaw wala bu amee différence moom mu génn yooyu wala yaa bi laaj ci loo xam ne secret la woon entre ak moom mu ko doon ñii di ko caméra ñii di eh, ñii di caméra ñii di jël ay yoo xam ne ak ay son jël seen téléphone di enregistrer dugal ko seen poche mel ni dara xew ci loo xam ne ki nga koy defal bëgg ko woon bu ko yëgoon du ko def du ko neex te du ko d'accord nga bàyyi nag ba bés ñëw nga génn vidéo yi ñu naan waaw ngay génne par benn par saccadé par ndànk-ndànk waaw ngir yàqal ko surtout ci wàllu politique beeg yooyu ak wàllu koo xamante ne wàllu jigéen bu ngeen bëggoon nangam ak nangam walla wala yu mel noonu tax di différence am léegi nag nga commencé di génn yooyu naan moo doon wax lii sax lii wëkk lii ba pare daan bu ngeen ba weddee baax na après fuité yenn vidéo yi wala fuité yenn ñi nga xam ne mooy uñu yi gaa dégg kàddoom muy moom muy wax waaw nga foog ne nag yaa ci nekk nag di xoggale ko wal iyaazu billah wal iyaazu billah ayna sir ana lan mooy sir moo tax léegi moom li gaa yi wax rek de toute façon moom secret moom <laughs> boo ko amee lool nag mooy ci luñ joyal mais am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi denc secret wala alhamdulillah waaw léegi nag tamit saa saa waxoon ne jamono ñëw bañ naan eh, gox sàngam am na ku fa wóor tellement wóor dafa manqué day raar denrée rare la waaw. denrée rare la homme de confiance femme de confiance yombul nettali rek waaw nettali rek waaw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di téye waaw dafa bokk ci ay teggin yi nit di am ak mbokk jullitam ak mbokkam bu la waxee secret nga mën koo denc ñun moom daa mel ni daa am lu ñuy lakk buñ ko waxul am lu ñuy daw wax bu ñu ko waxul daa mel ni dañuy dee il faut ñu nettali il faut ñu xikaaya il faut ñu riwaaya di di rek tey Abu Bakar radiyallahu anhu téye loolu waxu sirru Rasulillah waaw waaw Seydina war waxu dara léegi nag bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam ñëwal na boppam ba daal di euh, euh, labat Seydina Omar euh, Seydina Sayyidatu Hafsa ci may ko Seydina Abubakar xam ne loolu nekkatu secret léegi tamit ngir tamit defal Seydina Umar radiyallahu anhu ngir xam na ne mere na ko loolu moom leer na <laughs> moo tax moo koy xam na ne ndax loolu doomu aadama moo mel noonu waaw te toujours Seydina Abubakar Umar radiyallahu anhu euh, moom la gën jege woon te Seydina Usman te am na euh, riwaaye yu naan Seydina Usman en fait Usman njëkkoon naa ñëw. bëggoon a denc say euh, euh, li labat sayyidatu Hafsa ah <laughs> mais sayyidatu Hafsa euh, mel ni moo ci d'accord woon Seydina Omar ne woon déet après bi ñëwee ba ci biir ak Seydina Omar gis ne loolu moo gën mu koy waxaat léegi mu ne ko xaar loolu am na riwaay bu ko wax mais bon loolu li li nekk saxi bi moom wanewul lool waaw mooy Seydina Omar ci boppam moom moo ñëw proposé Seydina Ousmane est bëggoo ma may la Hafsa bint Omar radiyallahu anha mu ne ko dinaa ci xool ba muy naan ko déet comme niñ ko gise léegi am na nag riwaay yu wax yooyu mais newul ci saxee waaw am nga ne looloo tax Seydina Omar ne man Ousmane Abu Bakar laa gënoon a téyel mbir moomu jàppal ko mbir moom mer ci li attitude que ñenn ñi ne waaw comme que Ousmane njëkkoon na ko ñëw di la mu gàntaloon ko kon bu Seydina Ousmane gàntalee garawul mais loolu wax naa la loolu du lu gën a dëgër mooy Seydina Ousmane en li mu doxale radiyallahu anhu mooy déglu na ko ne ko waaw dinaa ci seet après bu ñëw pro ne ko euh, ànduma ci même bu dee ne loolu neexu ko woon à cent pour cent naa Omar ndax bëggoon na ku baax ni Seydina Omar Ousmane boog denc doomam ji mais Seydina Ousmane c'est pas abouti mais Seydina Abou Bakar moo gën a kii ndax moom waxu dara <laughs> xam nga koy bàyyi entre deux bàyyi la yow wax léttu li naan léttu ma firuma bu ko defee man du ma xam ci lan laay toog waaw xaw ma ci ban tànk laay teg waaw moom loolu mu ma bawoon parce que yonent bay saa saa am na riwaayu ne yonent bay saa saa am daf leen a mbokkale woon Seydina Abu Bakar ak Seydina euh, Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw te gis nga tamit mooy ni ñu jegee woon woon moo mu jàppoon ne bon euh, minimum même buy kii na ma ne déedéet wala lool mais mu bàyyi ma noonu quoi <laughs> déglu ma wax sama sama dole ah ñëw gaaral ko tontu ma ni du wii du noo du noo wii du wii noo du leere du sax xaaral ma seet néewuma waaw néewuma déet néewuma déet waaw néewuma waaw déet néewuma sax ma xool ci kanam dinaa la tontu wala moo may ma ma xalaat waxuma ci dara <laughs> mais Seydina Abu Bakar looloo taxoon. bi mu gisee ne yonent bay saa saam ñëw na ci Seydina Umar labat doom ji mu may ko ko mu xam ne lool nekkatul sir léegi mu doxal mu def une pierre deux coups mooy ñëw leeralal dalal xelu Seydina Umar lan moo tax tontuwuma la woon. mooy secret yeneen tijaaree saa saam la ndax déggoon naa ko mu tudd ko tuddaloon na ma luy wane ne dafa bëgg denc sa doom bi te nag yeneen tijaaree saa saam du bëgg dara loolu dafa bëgg denc benn soxna yow nga ñëw suufu jaar ci ginnaaw loolu dafa xaraam yow bu dee entre ay jullit rek jullit jullit ak moroomam. la yonent way saasaam tere ne bu kenn xutba ci xutbaay bo moro euh, moroomam mooy bul sa bokk ñëw di labat kenn benn jigéen bañ xam ne mu ngi koy labat yow nga jaar fee di jaay ne yow yaay am bureau italien wala euh, Moussa canadien wala euh, mooral français waaw parce que nga boo xam ne dangay dem ak ñëw da ngay tukki moodu nga nga ñëw dóor lu mat fukk xelu parents yi ñu jëlee fi fonctionnaire bi nga xam ne fii la ne di góorgóorlu wala boog ki nga xam ne atelier am la yor fii ñëwoon bëggoon soxna si ñëw ba ñuy waaji conclure nga ñëw jaar ko ne ko tël traversé ko teg fële loolu ci boppam loolu yorentuwee saasam da koo tere waaw wala muy jaay nga ñëw bàyyi ba muy waaji conclure ak waa ji nga ñëw comme que commerçant bi ne xaaral ma dugg xool yow nga jax nga gaaw njëkkante beneen beneen euh, voisin wu commerçant ñu nee ko xaaral ma ñëw xaaral ma xalaat ci après ñëwal fii ma wax ak waaw loolu dafa xaraam après mu ñëw nga ne ko ñaata la la wax waaw ne moom de vingt cinq mille la ma wax ay vingt cinq mille fan booy ñu ma defal la ko vingt mille après waa ji demaat ne waa ji xool naa ci mais finalement xam naa dama koy bàyyi quoi après waa ji ne ah ndax euh, kii yoon na de man boobu naa la koy non non c'est que vingt cinq mille après daal waaw ñaata nga man non c'est yow comme que nag ma ne vingt cinq mille doo ko dépassé quoi mais affaire bi finalement xam naa dama koy bàyyi quoi waa ji dem rangé waat ba muy rangé waat livre yi fee mu mu dem ci place bi mu takkalool waa ji ko piisoon dem waa ji jaay ko même livre vingt mille loolu l'islam da koo xaraamal da koo tere waaw lan ngay xalaatati ci li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kon moo tax Seydina Abu Bakar teggin yooyu ak tamit denc li nga xam ne euh, mooy secret hein Euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxoon euh, euh, mu ne mu noppi waaw loolu la léegi kon nga gis secret boobu léegi mooy ba ko yonent bay façam leeralee Seydina Omar ba mu may ko doon loolu nekkatul secret moo tax mu man koo wax waaw mooy nekkatul secret jeex na mu ñëw doon koo wax waaw waaw ndax borom moo tax mu ne ko mu ne ko nag bu doon ne yonent bay da koo bàyyi woon walaw tarakaha nabi sallallahu alayhi wasallam la qabiltuha bu ko yonent bay saa saam ba woon a takk de konoon te kon dinaa ko denc loolu dañ ci xam ne yonent bay saa saam bu bëggoon mais jotu koo denc bàyyi ko loolu xaraamul ab jullit denc soxna soosu sauf que li xaraam mooy bu dee yonent bay daa denc ab soxna loolu day xaraam ab jullit ñëw ci ko denc après bu ko yonent alayhi saa saam bàyyee wala yonent bi alayhi salaam ci boppam daal di génn àddina ngay denc ci soxna soo xam ne da koo dencoon loolu dafa xaram comme ni mu ne suuratul ahzab waaw wa maa kaana lakum an tu'duu rasuulallah wala an tankixuu azwaajahu min ba'dihi abadan inna daalikum kaana 'inda allahi 'aziima voilà boroom bi ne yellul ci yéen way ngëm yàlla yi ngeen di lor yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw te tamit tere naa leen an tankixu bu leen ko lor ci kàddu ci seeni doxalin seeni ji waaye bu leen denc mukk ay soxna min ba'dihi ginnaaw abadan ba faw waaw inna zalikum kaana dafa nekk inda allahi fa yàlla azima lu maggal bakkar bu rëy ngoo na borom ka koy jéema def waaw mais loolu bokkul ak koo xam ne yonent way saasan jotu koo denc moo tax fii Seydina Abu Bakar ne Seydina Omar gina dalalaale xelam tamit que ne bu ko yonent way saasan bawoon lam bëggoon xamaloon ma ko lam namoon lam naaloon bu ko bawoon man ma dencoon sa soxna si sa sa sa kii sa sa ki nga xam ne mooy sa doom ji di Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha xam nga dafay def waaye bu ne Sayyidatu Hafsa en fait Sayyidina Usman tamit li taxoon defu ko mais euh, bon riwaay yooyu boo gisee saxee bi dafoo gën wér mais am na ñu gën a këne Sayyidina Usman yonent bi saa salaam da koo denc parce que bi Sayyidatu Ruqayya génnee àddina yonent bi saa salaam da ko waajaloon Ummu Kalsum beneen doomam bi moo tax ñu naan ko Dul Nuurayni borom ñaari leer yi ndax ñaari leeru yonent bi salaam di doomam ju njëkk di Ummu Kalsuum bi mu génnee àddina ah, nekkul doom ju yëpp tàkkuwul moo ci mag de Sayyidatu Zaynab moo maloon voilà <laughs> mooy ki njëkk a may Sayyidina Usmaan bi mu génnee àddina après Badar ci jamonoy Badar dafa may Sayyidina Usmaan Ummu Kalsuum moo tax am na yenn riwaaya yu ne Sayyidina Umar est bëggoo hein Usmaan fekk Sayyidina Umar di jàmbat quoi voilà Usmaan loolu euh, le fait que daf koo denc daf koo daf koo gàntal quoi yeneen tubaab yi saa saa ne ko est-ce que gënoo bëgg gërëmoo ah Ousmane ñu may ko non ku gën Hafsa waaye Hafsa ñu may ko ku gën Ousmane mu wax ko Seydina Omar léegi ah, mu ne ko waaw après rek mu ne ko ci la ko yonent bi alei salaatu jële ne ko Usman dawa koy may Ruqayya Hafsa man ma denc ko Seydina Omar kontaan <laughs> radiyallahu loolu it am na riwaaye bu ko wax <laughs> wallahu taala alam <laughs> kon mu ngi noonu kon loolu lii lépp en fait ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy euh, denc secret ni ko Seydina Abu Bakar defe léegi nag bi nga xamante ne secret ba ki moom secret bi mu yonent may sa saam mooy damay léegi damay denc sa ba may ko sa sa doom ji ba may ko ko léegi nekkatul secret jeex na moo tax Seydina Abu Bakar euh, daal di koy wax Seydina euh, ki nga xamante ne mooy Umar euh, radiyallahu anhuma te yonent may saa saa day gis ni mu Seydina Abu Bakar fi mu tolloon tamit euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu fi mu fi tolloon ci yonent may saa kenn tollu ko fa xoolal moom doomam ju jigéen muy Seydina Aysa yonent may saa saa am projet yi denc beneen soxna di ko wax baayu ki nga xam ne mooy soxnaam xam nga loolu du ñu ko man de mooy du ñëpp ko man du góor ñëpp ñoom ñoo man seen doom bi jigéen bi say fenn seen jëkkër jëkkëru seen doom jigéen ñi ñëw am projet yi denc beneen soxna ñaareel wala ñetteel wala ñeneen ñëw di ci waxtaan ak bàyyi seen soxna si ñor fii <laughs> borom premièrement jëkkër jee naan yë damaa ba non pa moom bu ko yëgee lu amutir doom ji la koy wax sama sama dund gi yépp yàqu waaw tey ma dee de <laughs> non mukk mukk mukk mais xoolal Seydina Abu Bakar fi mu àggoon hifz sirri rasulillah waaw ci denc secret yonent bay saat salam ndax moom na <laughs> <laughs> bu mu welloon ma jàpp xarit ci yéen Abu Bakar kon mooy nekk sama xarit waaye euh, uxuwatal islam ndax borom bi mooy sama xarit waaw kon nag fu ngi noonu allahu akbar <laughs> waaw allah ah waaye it bokk na ci liñ ciy jànge ginnaaw loolu mooy que ne euh, nit lii Seydina Abu Bakar doxale bala ñoo sori mooy boo gisee koo xam ne sa kilifa la mu bëgg a denc benn soxna boo xam ne yow après yow am ku la proposé soxna soosu wala même baayam wala yaayam proposé la soxna soosu nga xam ne ah sa kilifa moo xam sa sëriñ la wala moo la sa kilifa la moom déggoon nga ko muy wax loolu yow bu boobaa ki yellul ngay dem naan da ngay ndaw soosu dribble ko jaar mais non <laughs> waaw waaw kon nag loolu am am solo la ah. kon nag mu ngi noonu waaye bokk na liñ ciy jànge que ne lii si possible hmm? nit ki jaar gaaral comme ni imaamul Buxaari tuddee buntu bi nit bu amee doomam ju jigéen walla sërëm wala koo xam ne cousinam la boo xam ne moom d'accord na ci mbir mi voilà mu wax ak moom euh, xool ñoo xam ne ñu baax la. daal di leen proposer mais man bon dem ne leen man de dama bëggoon bu doon ne man ngeen a denc soxna da bëggoon soxna diw waaw ah man naa la moom de jàppandi na insha allah xam naa bu ngeen waxtaanee ak yooyu eh, loolu dara new ci waaw loolu amul ñu naan man nag am naa ke am naa rus naa def loolu déedéet loolu moom la Seydina Omar def fii waaw waaw kon mu ngi noonu ñi nga xam ne yaa leen yilif yow góor gi en tant que yaay seen awliya yaay seen wali ci wàllu yaay seen tuteur man nga soxna yooyu boo gisee góor gu baax wala koo yaakaar mu baax mais loolu doo ko forcer ah voilà doo forcer ndaw si ñëw waxtaan ba pare ñëw li ko fait devant le fait accompli voilà mu ngi nii voilà léegi kii laa la gisal c'est bon amatul wax déedéet yooyu moom taxawul voilà <laughs> yooyu moom taxawul diitu moom waaw kon nag mu ngi noonee te tamit dañ ciy gis ne. loolu doo ne man ah loolu mën naa ko def waaye fokk mu nekk ab célibataire non man nga koo def koo xam ne jot naa am borom kër waaw euh, te loolu kenn du ci ne ah yow da bëgg a tas kër jàmbur waaw nan ngay fekk koo xam ne jot naa am soxna nga ñëw di ko proposer naan ko dama laa bëggoon a may diw ah da xam nga waaw jigéen ñi léeg-léeg dañoo fiir ñoom duñ nangu yooyu yow da ngaa bëgg a tas ma ne baal sa waxu caaxaan yi nga naan la Seydina Omar xamul woon ne Seydina Abubakar amul woon soxna. man yaayu sayyidatu Aisha radiyallahu anha <laughs> xamoon na ne Seydina Abu Bakar ci boppam amoon na soxna waaw te amoon na soxnaam si nekkoon di dëkkoon ci waa Medina nag te pourtant neewul bon non attention bon attention non bon non loolu déedéet waaw loolu moom borom kal yu ñaaw yi ñoo koy wax waaw. <laughs> <laughs> mu ngi noonu waaw léegi bokk na liñ koy jànge tamit mooy nit buñ la waxee loo xam ne bëggoo ko yow àndoo ci mooy mooy bëggoo ko def léeg-léeg li gën mooy man nga delloo delloo mooy delloo bu rafet daa am mooy li Seydina Usmaan def radiyallahu anhu waaw Seydina Usmaan dana ko dinaa ko xool mu toog ay jamono après ne ko lool gis naa ne daal temps yi moom nekkuma di denc soxna aw ma ci aajo ci soxnaak yooyu mooy loolu delloo bu rafet la waaw waaye loolu sawaay daal moom ma yëpp ko wara xoolam mooy proposer ab soxna mel ni man je ne peux pas euh, defal suma bopp quoi comme si benn xale la boo xam ne non lu tax ngeen yor esprit yu ñaaw yooyu ñoo gën ci kaw suuf ginnaaw yonent yàlla mu saab saab xool te rek may sa sam yëg na ko est daa ñëw na leen yéen di ngeen doxale du loolu déggoo riwaaya bële ne Seydina Umar bi ñuy dox yonent may sa sam dana ko xanaa gërëmoo ma may Usmaan ku gën Hafsa waaye denc Hafsa koo xam ne mu denc Hafsa koo xam ne moo gën moo gën Abu moo gën Usmaan waaw mu saxal leen ci loolu yow nga ñëw naan da ngay am leneen looy wax walla iyaazu billaah loolu lu am a am solo la quoi waaw loolu lu am am solo la te tamit dañ ciy xame ne kon jigéen li gën a dëgër mooy li waa jumóor di wax même bu dee ne jot naa sëy du moom mooy maye boppama ah. min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila waaw que loolu mooy ak sayid ki jot a sëy nekkul mooy maye boppam sauf que que ça soit bikr beeg ki nekk jànq ki nekkul jànq ki nit ki bu koy maye moo xam bàyyam ak keneen loolu mooy li gën dëgër laa lay mooy il faut mu am digalam il faut mu am content consentement wam waaw il faut mu am consentement mooy mu d'accord ci voilà mooy fii yonent bi alayhi salaam lan la xadiis bi wax dane yonent salaam après mu ñëw summa xatabaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ankahtuha iyyah yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi dafa ñëw di may labat sama doom ji man Umar ma daal di koy may te pourtant sayyidatu Hafsa sëyoon na ba pare sayyib la waaw ndax boroom këram génn àddina moom moom am na expérience boroom kër te pourtant bàyyi ba jëf bi ñu nga xam ne yonent way saa saam da koy bëgg a denc demul ci moom direct moom mu may boppam dafa jaar ci baayam baayam mu dem euh, labat ko baayam daal di koy may euh, kon mu ngi noonee kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon mu ngi noonee kon ci kaw noonu